mooy wax ji parce que bokk na ci laaj yi ñu doon wax mbokk bi laajoon keroog euh, mais kooku Abdul Muttalib la tudd ab saxaaba la di <laughs> radiyallahu anhu mooy turu maam ja maam maam maamaatam la yor te gisoon nañu ci affaire changement de tour yonent bi alayhi salaatu wa salaam changé na ay tour comme yaayu euh, bàppaay Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak baay ak maamam ba ñu ñëwee mu ne Musayyib Euh, ak xasan yooyu ngir mu changer leen gaa yi bañ ne ñoom duñu changer al-Maxzumiyuun ñoom duñu changer li nga xam ne tur boo xam ne seen bàyyi leen ko tuddee moo tax Seydina Sa'id noonu mu musayyib yeneen san-san bàyyi leen mu ne ñoom moo tax ak xasaana saway ak xasaana mooy ak tristesse doo jógalul suñu kër daanaka tristesse gu ñu romb rek ñu dugg ci beneen gu ñu dal bañ naan xanaa bii mooy bu mujj ñu dugg ci beneen gisoon nañu sayyidatu Faatima ci sayyidatu Zaynab ñoom sayyidatu Maymuna mi sayyidatu Maymuna bi tuddoon Barra mu changé ko def ko ndax dafa turu tagg la mu tuddee ko Maymuna gis nañu yeneen ak yeneen ñoo xam ne da leen a changé léegi wax ji mooy Abdul Muttalib bii laaj bi loolu la woon Abdul Muttalib est-ce que nit mën naa tudd Abdul Muttalib ci lislaam parce que Abdul Muttalib kat li tekki mooy jaamu Muttalib ah <laughs> mooy jaamu mu taliban c'est ça le problème ah est-ce que mën nañu tudde nit jaamu diw waaw parce que boo réglee abdul muttalib mooy abdu keneen est-ce que man ngay ñëw naan jaamu diwa ngi kii abdu diw la tudd te bàyyi fi abdullah loolu euh, parce que affaire bi yëpp mooy yonent ma lay saa saa xam na ni kii noonu la tudd te ñépp xam nañ ne yonent ma lay saa du bàyyi lu jaaduwul di xew mu toog waxu ci dara waaw xam na ni kii nii doomu mbokkam la Rabi'a mi ko jur Rabi'a mi jur kii Abdul Muttalib mi papam ak papa yonent sallallahu alayhi ñoo bokk ñoo bokk Abdul Muttalib ñoo bokk Abdul lañu xam na baayam di Rabi'a xam na doom jii di Abdul Muttalib ñëw nii mook al Fadl ibn Abbas di ko laaj xam na ne nii leen to kii Abdul Muttalib la tudd te ñun ñëpp xam nañ ne yonent bi alayhi salaam du gis lu jaaduwul mu bàyyi noonu mu nekk bu doon ne tur boobu noonu manu la ne parce que waxoon nañ la benn affaire ne la même changer tur bi du loo xam ne du ci kaayib la nekk mooy du farata parce que bu doon farata la yonent bi alayhi salaam bi mu ne euh, kii euh, waajuru Sayyidina Sa'id ibn mu musayyib radiyallahu anhuma ak maam ji bi mu leen nee changé leen ñoom ñu ne du ñu changé tur bu ñu suñuy waajur joxoon konoonte kon bu doon ne faratal na leen ne hé loolu c'est que da ngeen ci amul choix dañ koy changé mais ne fekk bu bàyyi leen mooy ñoom dañoo def li nga xam ne mooy lii moo gën ñu changé ko moo gën mais comme que gardé nañ seen tur loolu dara newu ci waaw ku ñu bërgël mu sa yab mu sa yi ku ñu bërgël wala mu ku <laughs> ah, koo xam dañ koy isolé eh, ak xasan tristesse ñoom ñu garder te se kii euh, Seydina euh, Abdurrahman ibn Awf du a bi alayhi salaatu salaam moo ko changé tur moom Abdu Amr la tuddoon moom dane Seydina Abdurrahman ibn Awf dane moom Abdu Amr laa tuddoon fa lamma aslamtu ba ma tuubee ba ma duggee ci lislaam tasammaytu ma tudde sama bopp Abdurrahman mooy ba muy wax digganteem ak euh, Umayya ibn Xalaf ne xaritam la woon ba mu changé tour nag ba mu euh, nekkee jullit dafa changé tour bi tuddatul nangootul tudd Hamza Amr waaw léegi Abdurrahman nee na ma tudde sama bopp Abdurrahman loolu waxoon nañ la te loolu am na lu ñu ci waxoon lu ñuy gis les règles concernant le nouveau-né muy ahkaamul mawlud di al aqiqa que nit ki am na possibilité changer turam bu dee ne tur boobu jaarul yoon wala moom mu jàpp ne tour bii daal mu changé ko bu ñëwee ci état civil boo xam ne islamique la loolu c'est c'est simplement lañ koy def waaw mooy bu majeur man na changé turam mais liñ dul nangu mooy jël tour boo xamante ne nga tur tour boo xam ne nga ñëw di tudd tour boo xam ne nga ñëw bëgg a changer boo xam ne comme nga tudd Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow nga bëgg ne bon man màgg naa bon je vais le faire Michel loolu nag moo baaxul waaw loolu moom day catégoriquement juge yi dañuy bañ le juge day bañ parce que kii kii nii nekkul ne Michel baaxul de waxoon nañ ñooy baax na nit mën naa tudd Michel ibnul islam di doomul islam mooy Michel nekk jullit mais le fait que mu mu nar changer Ahmad Mohammad loolu mooy am na lu ne ci gannaaw mu bëgg koo changer ay Michel ak i Michael lool da xam ne waa ji day fontoo nit ñi ah voilà léegi. <laughs> Euh, mooy ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom moo changé turu boppam yonent bi alayhi salaam yëg ko wax ko dara mooy xam ne ne lii lu baax la laaj bi nag mooy kii nii est-ce que est-ce que Abdul Muttalib nit mën na koo tudd ak dañ naan la Abdul Muttalib en fait xam nga léegi al imaam ad-Dhahabi mu ngi lay wax nun la tudd Shayba moom Shayba la tudd Shayba ibn Hashim Abdul Muttalib tudd ko woon waxoon nañ la peut ko que bon peut-être fàtte nga ko <laughs> que ne Abdul Muttalib en fait Haashim mii di baayam daf ko bàyyi woon dafa daf ko bàyyi woon Médine Yasrib temps yooyu ca mbokkam ya léegi nag bi nga xamante ne nii ci la Muttalib di freeru u ndax Muttalib frère u Hachim la ñoom ñaar ay frère lañ mu demoon jëli ko mu jaaroon fa jël ko indi ko bi mu koy bi muy dugg ak moom Makka teg ko ci gëléemam nag dugg ak moom Makka bi muy dugg comme que waa Makka xamuñu ko mooy fàtte nañu kii ndax dañ koo teel a yóbbu bi mu nee gone waa Makka gis Muttalib mu yor benn xale bu mu teg ci gëléemam muy dugg ak moom màkk gaa yi naan hé Abdul Muttalib waaye kon Abdul Muttalib xam naa voyage ba mu demoon Muttalib bokk daf fa jënd jaam Muttalib daf faa war a jënd jaam moo tax ñu koy woowe moo looloo ñu ko woowe jaamu Muttalib jaamu Muttalib mii daa am jaam loolu law ñu koy woowe Abdul Muttalib mais sinon Shayba la tuddoon mooy boo seetloo foofu xam nga waxoon nañ la par exemple tur bu comme Abdou Shams loolu moom dañ koy tere jaamu jant bi Abdul Qamari loolu dañ koy tere ndax loolu connotation la boo xam ne kuffaar yi dañoo gëmoon ne jant bi dañ koy jaamook yu mel noonu ñenn ci ñoom wala sax ay façon yàlla lañ sunu gaa yi ak ay Abdul Naar yooyu moom dañ koy tere parce que euh, euh, euh, an naarul xaalis a naar safara gu sell geeg yooyu loolu dañ koy tere mais Abdul Muttalib bii mooy kon da ngay gis ne affaire bi li tax ñu tudde ko mooy mooy ne eh, Muttalib mi ko indi muy frère baayam lañ jàppoon ne moo ko moom ñu koy woowe naan kon jaamu Muttalib tur boobu nag law ba léegi ñu naan ko Abdul Muttalib dëgg la kii ñëw tudd kii Rabi'a tudde doomam Abdul Muttalib yonent mi aleyhi salaatu salaam gis loolu waxu ci dara loolu day wane ne dara newu ci parce que bu ci dara ne woon yonent mi aleyhi salaatu dina ne ko hé sa Abdul Muttalib gi changé ko parce que tur bi baaxut abdul du ñu jaamu kenn du ñu jaamu kenn jaamu yàlla lañ mais xam na li ñu naan nit euh, comme li l'islam di wax naan naan kii euh, li mu mooy diw jaamu diw la waaw bu ko goreelee ak yooyoog yu mel noonu mooy buñ naan diw jaamu diw la ci cadre boobu la tur boobu nekkee mais nekkul ne comme turu Abdu Shamsi du côté boobu loolu moo tax ci kaw loolu comme ñu ne euh, euh, Bilal abd la woon li Umayya na Xalaf loolu tekkiwul ne moom day jaamu Umayya te tamit Umayya mooy ne jaam la boo xam ne moom moo ko moom noonu la jullit ñi am na ñoo xam ne dañu amoon ay jaam buñ ñëwee naan kii jaa kii de gisoon nañ Mawlaana Ibn Umar jaam yu bari yi nga xam ne da leen doon libéré parce que day gis ne ñii dañoo mën a julli dañuy jaamu yàlla mu leen di libéré bañ naan ko yow boo yow sa jaam yi dañ lay nax ah. dañ lay nax seen kii manuñoo julli daayoo xam new nii nga mel ñu lay nax mu ne moom garaawul yoonam new ci hmm? loolu abdu boobu mooy loolu xam nga ne jaamu taxut waaw bu dee loolu noonu moo tax loolu mën a nekk yonent mi aleyhi salaatu salaam lu rien yonent mi aleyhi salaatu salaam gis ni nii la tudd waxu ci dara mooy wane ne lii nii mën naa nekk ndax bu dul woon lu mën a nekk dina ko changer waaw te doonu loolu gis lu jaaduwul muy bàyyi mu jàll